ñu ngi woon ba léegi ci xaswatu xaybar muy xare xaybar ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu li nga xamante ne moom la yahuuda xaybara pexe yi nga xam ne moom lañ tegaloon aleyhi salaatu wassalaam muy gàtt goo gële nga xam ne moom la Zeynab bint al Xaaris nekkoon soxnaay yahud bu bon boo bële ibn Mishkam Salaam ibn Mishkam daldi woon waajal jox ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam pour daldi koy faat di koy rey am na ci riwaaya yi yoo xam ne dañ ne ndaw si bi mu waxee loolu aleyhi salaatu wassalaam comme ni ñu ko gise woon bi mu ko woolu woo mu woolu ko ne ko mu ñëw mu ne ko lan nga jublu ndax danga def ci xar mi nga ma jox danga cee def danga cee def poson mu ne ko waaw mu ne ko loo ci jublu mu ne dama ko def li aqtulak ngir maray la ci beneen riwaaya yoo xam ne yépp yi ñu sax saxiixay ni mu ne ko dañu ko def ngir bu dee ne du li ngay woote demewul noonu li nga ne yonent nga alayhi salaatu wasalaam demewul noonu ñu daal man daal di noppale ci yow bu dee ne nag dëgg la xam naa leneen yadurruka du la lor ndax sa boroom dina la xabaar ne lii dañ koo posone am na ci yenn riwaaye yoo xam ne dañ ne ndaw si après loolu gisoon nañ ne alayhi salaatu salaam rayu ko bi ko saxaaba yi ne anaqtuluha anaqtuluha ndax ñu faat ko mu ne leen déedéet am nañu ne am na riwaaye yoo xam ne dañ ne ndaw si dafa mujj tuub bi mu waxee lool comme que gis na ne kon kii yonent la aleyhi wassalaam kii yàllaa ko yónni ndax sinon doon na lekk mbir mi faatu ci comme ni nga xam ne moom la kii faatoo muy mais comme que heure boobu waa euh, Seydina Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur radiyallahu faatoogul mais moom mu daal di tuub ndaw si am na riwaayu ne dafa mujj tuub ndax gis na dëgg am na loo xamante ni même bu dee ne yàgg na ñoo xam ne ñoom juif yi que ne yeneen timaale saabsaab dëgg waaye lii nag beneen preuve la bu leer moo tax am na riwaay yu ne dafa mujj tuub waaye ah, yeneen yi nag waxuñ ci dara am na yu bari riwaay yi ci ëpp waxuñ waxuñ ci moom dara waaye daal bi nga xam ne ci la Seydina na ibn al-Bara ibn Ma'rur maa ngi doon juum ci yenn yi naan Bara ibn ibn Azib non loolu juumte la. mais c'est Bishr ibn al-Bara ibn al-Bara ibn Ma'rur al-Bara ibn Azib euh, radiyallahu anhu moom manula jur manula jur Bishr Bishr ko magoon foofu Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur moo ko magoon kon kooku mënu koo jur te gisoon nañ seen al-Bara ibn Azib baayam saxaaba la woon ñoon nañ ca nettalib hijra ba ba yonent mi alayhi di génn màkkam ak Seyd Abu Bakr as-Siddiq nettalib baayam boo bare se moom mu jële woon ci Seydina Albara moo ko nettali doon wax ne baayam Azib dafa Seydina Abu Bakar daf ko daf ko daa mu ko jaayoon léegi mu war ko koo yóbbul nag Seydina Abu Bakar ne ko ngir mu yóbbul ko mu ne ko bala ma la koo yóbbul il faut ma wax ko la ko yóbbul nga nettali ma bi ngay génn ak yonent yow yonent bi alayhi salaam ak yow bi ngeen di génn Makka nan la demee woon mu nettali ko qissatul hijra loolu gisoon nañ ko kon al-Bara ibn Azib moom ci il était plus ci tout bon nekkuloon mag noonu voilà moo tax ay Badar ak yooyu yëpp mënuloon a dem alors que Bishr ibn al-Bara al-Bara ibn moom mu ngi génnoon àddina début hijra bi voilà début ñoom ay Seydina Musab moom moo fa newoon doon leen kii gis nañ liggéey bu mag bi mu defoon doomam jooj nag mooy al Bishr Bishr ibn al Bara bi mu génnee àddina nag ci la yonent mi alayhi salaatu wax ñu daal di faat ndaw si ndax nag kon mooy bakkan faatu na xam nga <laughs> subhaanallah moo tax gis nga xam nga lii imagineel koo xam ne da doon waaj a assassiner le roi wala le président de la république jël poson jox ko loo xam ne mu naan mu ñëw mu servir ko loo xam ne moo xam ci serveuse yi la bokk wala benn cérémonie la mu fexe daal ba def ci poson ci li muy naan wala li muy lekk ñu découvrir ko mais kook imagineel bu doon dëkk yi nga xam ne comme ay France amul peine de jamono bu doon année quatre-vingt yi la kook peine de mort lay jaar direct ci fii France mais comme que léegi nañ ko kooku moom du mujj kooku moom kaso lay dee ndax yiñ koy dóor vingt kii vingt ans de réclusion yi gën a tar assorti xawma de vingt deux ans xawma ñaata lan de sureté saway yooyu ñoom meetar di wax gis nga kooku <laughs> kook du génn mais bu dee yeneen dëkk yi moom bu dee ay Chine moom waxuma la ndax da ngay dundam déedéet loolu du question bi affaire bi mooy est-ce que sa koor say mbokk moom keroog lañuy mujjee gis sa koor waaw mais yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne bu leen ko def dara ñu ne ko ndax ñu rey ko mu ne déedéet bu ko kenn rey waaye nag ba bakkan faatoo ah suñu boroom nag moo ne al an nafs bin nafs bakkan moom ku tuur bakkan ñu tuur sa bakkan comme que nag dafa rey bakkan nag kon dañ koy dañ koy rey ndax loolu voilà kon gisoon nañ loolu tentative d'empoisonnement du prophète alayhi salaatu wassalaam te gisoon nañ ne lekkoon na ci te loolu depuis boobu dañul doon ko daaneel des fois ba ni noonu la génne àddina alayhi salaatu wassalaam bi muy génn àddina affaire bi ko yëngalaat bu baax te gis nañ ci riwaaya imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi bi mu jële ci sayyidatu Aïsha mu'allaqan mu koy wax ne ko lii de mooy la ma lekkoon Xaybar tey mooy feewam tey moom à partir sama të tëraay bii sama feebar bii ci la may mujj deret ndax day génn àddina alayhi salaatu wassalaam kon loolu moo doon dernier xabaar bu xewoon Xaybar léegi nag lan moo xew après loolu lañu imaam ibni Isxaaq ibni Yasaar raxmatullaahi alayhi wa an abiihi waaye na noonu imaamu mus imaamul Buxaari ak imaamu muslim ibnul xajjaaj alxushayriyu annaysaabuuri raxmatullaahi alayhima daldi nañuy solo li nga xam ne moo topp ci ginnaaw nii naka la yonent bi alayhi salaatu wasalaam génne xaybar ak ba mu fan la jëm waaye seen sëriñu sëriñ di imaamu naa maalik ibn anas imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anhu wa ardaah daal dina koy solo ci muwatta ta ci yoonam la ko imaamul buxaari naka noonu imaamu muslim ibnul hajjaaj alqushayri yu an-naysaabuuri daal di solo raxmatullahi alal jamii waaye noonu it na ko imaam al waaqidi solo na ko waaye imaam ibn Hibbaan soloo na ko ak imaam al-Haakim ak imaam ibn Mandah ñoom ñépp daal dinañ koy soloo na ko noonu imaam imaam ibn wax naa ko moom daal dina koy soloo muy lii nii nga xam ne moom lañu war a gis kon ana lan moo xew yeneen bi alayhi salaatu wa nan la génne Xaybar ak fan la jëm ah imaam wax na no am na ku ma waxul imaam ah, ad-Daaraqutni raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo mhm. ah na ko noon imaam an-Nasaa'i imaam an yu abu lan mooy dàkkantalu imaam an-Nasaa'i nan la tuddoon premièrement lan la tuddoon Ahmad ibn Shu'ayb dàkkantaram Abu Abdirrahman an-Nasaa'iyu rahmatullahi alayhi moom it daal dina koy solo ak imaam ad-Daaraqutni dëkkoon Daaraqutn benn quartier la woon bu ne woon Baghdad voilà léegi moom comme moo naan ad-Daaraqutni comme njugaam yëmbal Euh, mooy lay yëm nan lañ koy waxe yëmbalu waa wala yu mel noonu bon man nag yooyu aayuma ci mooy loolu la ñu naan le sénégalais as-Sénégali comme noonu ad-Daraqutni rahmatullah alayhi ala al-jami léegi ana lañu nettali euh, imaam euh, léegi siira lañu ne kan lañuy tàmbalee loolu foog naa léegi c'est leer léegi imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi te boo bon laata ñu ñëw ci taxriij ñaata ñuy génn ci taxriij bi imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi moom càllaleem ki mu ko jële yoon boobu ci la imaam Maalik imaam Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati ci ko ci sëriñ bi ko imaam Ibn Ishaq jële moom la ko jële xam nga wax naa la ñoom ay contemporain lañ xamante woon nañ sax ñoom ñaar ñépp Medina lañ dëkkoon kanta imaam ibn Sa'd après daf fa jóge dem Irak euh, léegi bon loolu foog naa tuddoon nañ ko début ba début siira ba ba ñuy wax ci ci ci ski bon bonkalu siira bi ak tamit boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy ñooy domaine bi ñooy kii ku nekk foog naa jëfoon nañ loolu léegi imaam ibn Ishaq rahmatullah alayhi si defoon nañ ko bi ñuy wax est-ce que dëgër na am dëgërul bon moom ci sëriñ bi mu ko jële moom la ko imaam Maalik jële te ci yoonu imaam Maalik ci la ko imaamul Buxaari ak imaam Muslim ibnul Hajjaaj waaye tamit imaam Ibn Hibbaan ak imaam al-Haakim imaam Ibn Manda ñoom ñépp ci yoonu imaam Ibn Isxaaq lañ ko jële kanta imaam al-Bayhaqi soloo na ko voilà lool imaam al-Bayhaqi soloo ko moom it ci yoonu yoonu imaam Maalik bii mu mooy ci tolla la muy dem ba ci imaamuna Malik ibn Anas eh, waaye soloon na ko nag ci beneen yoon boo xamante ne nii moom imaam al-Bayhaqi ci imaam al-Waaqidi la jaar mooy imaam al-Waaqidi biñ la wax sànq ne la moom soloo na ko yoonam woowu ci la ko imaam euh, al-Bayhaqi soloon na ko ci Dalaa'ilun Nubuwwa comme ni mu ko solowee ci bu jëkk bi yoon bu nga xam ne moom la ñépp bokk daanaka mu yoonu imaamuna Maalik rahmatullah ala aljamii léegi ginnaaw loolu ana lan la imaam Ibn Isxaaq wax imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne falamma faraga rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min xaybara insarafa ila waadil qura imaam ibn isxaaq rahmatullah aley mu ne fa lamma faraga rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min xaybar mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu pare paree xaybar mooy xare bi jeex na voilà xaybar ñëw na ba séddale na màng ma séddale na prisonnier ñoo ñépp léegi ñenn ñi mooy waa xaybar xam nga xaybar bariwul prisonnier noonu ndax dañ leen mujj bàyyi foofu exilé wuñ leen dañ leen fa mujj bàyyi mu am ak ñoom accord boo xam ne ñoom ñooy liggéey suuf si léegi lu ci génn ci rendement bi ñoom ñu bokk ko loolu moo tax voilà mais amoon nay prisonnière comme sayyidatu Safiya bint Huyay radiyallahu ta'ala anha yonent mi alei satu salaam bi mu paree loolu jóge Xaybar mu ne insarafa dafa dem ilaa waadil qura jublu ji waadil qura soriwul woon Xaybar waadil qura benn dëkk la boo xam ne comme xaybar la ay yahud ñoo fa bari woon mooy ñoo fa ëppoon mais du ñoom rekk a fa nekk du ñoom rek ñoom ñoo fa nekkoon ah ndax am na ay yoo xam ne ñu nga woon tamit te loolu euh, ku mel ni bu dee ci mooy euh, riwaaye imaam al-Waaqidi bi imaam riwaaye imaam al-Waaqidi bi euh, junjuna affaire boobu que du ñoom rek a fa newoon am na ay ay ay kii euh, naa ay arab yu fa woon voilà moo tax mu ne euh, kii kon imaam al al al al ibn kon mu ne kon yeneen ci wàllu saam kon bi mu jógee foofu kon dafa jaar waadil Qura mais lan moo tax mu dem fa. mu ne fa xaasar c'est pour pare na ci juifu xaybar yi léegi juifu xaa waadil xuraa yi ñoo ci tegu te ñeneen ñi gisoon nañ waa Fadak waa Fadak gis nañ waa Tayma tamit tudd ñu woon Tayma de Tayma it beneen façon ay juif lañ yoo xam ne bañ gisee yonent bi alayhi salaatu salaam nangu xaybar waa Fadak daal di gaaw yónnee ci yonent bi alayhi ngir négocier ak moom ñu am accord mu bàyyi leen fa waa Tayma. ñoo ay peuple juif la woon peuplade de juif la woon yu ne woon foofu soriwuñ ñoom it ñu gaaw yónnee ngir def sulh ak yonent mi saa saam ñu def ko kanta waalil quraan ñoom ñoom defuñu woon yonent mi saa saam daal di jublu ci ñoom ndax il faut ratisser large bés boo fi bàyyee benn poche de résistance boo xam ne ñu nga fa tax nekkuñ sa suuf autorisé mooy ne liñ fi def nii <laughs> daanaka. da ngay da ngay reporter sa problème pour ëllëg rek yonent ma lay saab nag bu ma soon génn yu mel ni yoon wi ñépp lay faj mooy noon ya yëpp du day dem benn kii rek mu jeex gis nañ yàgg nañ ko gis yoo xam ne day dem fii ab xare jaaraale feneen voilà léegi nag mu pare Xaybar ñépp daal di soumettre Wâdil Qourâ moom daal di tenir tête fa xaasara ahlahu layaaliya imaam ibn Isxaaq nee na ba mu fa demee mu daal di leen assiégé layaaliya ay guddi ah imaam bu nee riwaaye bi nga xam ne mooy bu Muwatta bi ak yooyu yu ñoom imaamal Buxaari yi yuñ jële ci imaam Maalik bu dee imaamul Buxaari rahmatullah alayhi dane ah, bon alhamdulillah mu ne moom boobu ci yoonu Seydina Abu Hurayra la imaam Ibn Isxaaq nag ci yoonu Abu Hurayra la tamit dane xoolal ma wax imaam Ibn Isxaaq waxaale la bu imaam al Buxaari benn la presque imaam Maalik ndax imaam Maalik ki mu ko wax naa la moo bokk imaam Ibn Isxaaq dane fa haddathanii Thawr ibn Zayd an Saalimin mawla Abdullah ibn Mutii' an Abi Hurayrata annahu qaala fa lamma sarafna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam an xaybara ila waadil qura nazalna biha asilan ma'a maghribi shamsi ba ni muy continuer imaam ibn Isxaaq dane fa xaddatani muy tàllale bu wér ndax nee na fa xaddatani fa xaddatani nettali na ma sama sëriñ di Thawr ibn Zayd Thawr ibn Zayd moom huwa diili mooy Sawr ibn Zayd ad-Diili ñoom nag dañuy ak diili di wax ad-Du'ali comme Abul Aswad ad-Du'ali ak ad-Diili taabi'i bu mag boobu taalibe imaam Ali ibn Abi Taalib bu mag boobu di Abul Aswad ad-Diili dañuy wax ak diili dañuy wax ad-Du'ali min Bani Diil te siira bi am na kuñ gisoon mu bokkoon foofu léegi léegi fàttalekul pour xool sag fàttaleku sag fàttaleku mais mais ii loolu yàgg na de ki ñu am na ku ñu gisoon koo xam ne moom min bani diil ak diil yi wala ak dual yi quelques secondes ma may la quelques secondes léegi nga xalaat xalaatal voilà ak diil yi ak diil yi ak diil yi c'est bon fàttaleku nga léegi ma jàppale la mu dee fàttale ko mooy abdallah ibn urayqit addiili tegtal bi yonent bi saa saam bi muy génn Makka di gàddaay yi ànd ak seydina siddiq alayhi ridwanullah ki leen doon kii déggoo xarit seydina euh, sayyidatu bi nekk saxiixayni bu gudd boobu mu ne ñu am benn tegtal boo xam ne benn dalil boo xamante ni muy ibn urayqit ad-diini kaana min bani diin Abdullah ibn Urayqit moom am na doon giid moo doon giide yonent mi alayhi salaatu salaam ngir yóbbu ko Medina jële ko Makkatal Mukarrama moo Seydina Siddiq alayhi ridwaanullah léegi sa kon saw Thawr ibn Zayd Thawr pas Sawr de Thawr abata ah, sa xam sama prononciation nag dafa mel dafa am problème Thawr Thawr Thawr ibn Zayd huwa kon mooy ad-diini moom euh, ku siiw la woon Medina la dëkkoon léegi moom kon imaam ibn Isaaq mu ne moom sëriñam boobu moo ko nettali an Saalimin mu jële ci Saalim mawla Abdullah ibn Muti' di di ja mawla ibn Abdullah ibn Muti' moo ne woon ki nga xam ne mooy njaatigéem an Abi Hurayrata mu jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu même càllale boobu boo demee ci imaamul Buxaari imaam Muslim ndax imaam muslim bu dee imaam muslim moom ci ki ko jële mu jële ko ci imaam Maalik mooy imaam al-Qanabiyu alayhi muy Abdallah ibn Qanab moom moo ko jële ci imaamuna Maalik rahmatullahi alayhi bu dee imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi moom ci kan la ko jële mu jële ko ci imaamuna Maalik kooku mooy kan mu ne Abu Isxaaq mooy bu ma ci la ko jële Eh, lool foog mu leer de mooy imaam al-Bukhari nettal moom eh, riwaayam bi mu indi ci kitaabul Maghazi yi daf ko gën dafa gën a mooy dafa daf ci wàcc quoi de daraja ndax solo na ko feneen mu gën a jege wàcc de daraja mooy ñi nekk ci ci càllale bi diggante moom ak yonent bi alayhi salaam dafa gën a xëcc que pourtant solo na ko feneen foo xam ne ci la gën a gàtte ndax imaam al-Qanabi sëriñam la woon tamit. sëriñam la ak ñoom sëriñ sëriñam imaam muslim ak ñoom imaam abu daawud ak ñoom ñépp waa asxaabul kutubu sitta imaam al-Qanabi surtout imaam muslim ñoom ñépp seen sëriñ la woon léegi mooy imaam al-Buxaari yi moom jëlewu ko mooy du boobu ci kitaabul maghaazi moom nu ngi ko jële dane xaddatani abdullah ibn muhammad qaala xaddatani muawiya ibn amr qaala xaddatani abu isxaaq an maalik ibn anas voilà mu jëla ko seydna Malik ibn Anas moom abu abu Isxaaq rahmatullahi aley abu Isxaaq laa waxuma ibn Isxaaq ah voilà loolu bu ñu ko jaawale de abu Isxaaq lañu wax abu Isxaaq bokkul ak ibn Isxaaq déedéet mooy abu Isxaaq mooy al-Fazari moom abu Isxaaq al moom moo ko jëlee ci imaam Malik rahmatullahi aley voilà léegi kon léegi kon gis nañ léegi waaw kay imaam kon imaam Malik ci boppam bu dee riwaa imaam al Buxaari bi après imaam Muslim it foofu la boo xasee ba ñëw ci imaam Malik mu ne haddathani kaala kon Abu Isaaq moo ko jëlee an Malik ibn Anas mu jëlee ko ci Malik di doomi Anas al Asbahi ba Anas ibn Malik Anas loolu loolu ma yàgg nañ ko foog naa moom kuy dégloote siira bi moom foo man di déggati ci rajo wala ci télé ñu naan la imaam Malik menn doomu saxaaba boobu Seydina Anas la mooy da xam ne affaire bi demewul noonu c'est mais loolu loolu loolu sa ti ko koy wax dama foog ne il hallucine moom voilà Seydina imaam Malik ibn Anas ibn Malik al Asbuhi voilà al Asbuhi kon imaam Malik ibn Anas al Asbuhi muy imaamu daaril hijra mooy borom ngi mooy jiite ngiru imaam Malik bi ñu xam mooy imaam Malik boobu léegi moom moo ne xaddatani nettali na ma sawrun sawru moo ma nettali muy sawru ibn Zayd bi kon gis nga mooy ni imaam imaam ibn Sa'd ne xaddatani sawru ibn Zayd imaam Malik ne xaddatani nettali na ma sawrun sawr an Salim mu continuer jële ci Saalim mawla ibn mawla ibn Muti'in annahu sami'a Abaa Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala yaquulu boobu muy wax léegi nag ginnaaw bi ñu gisee lii lépp léegi kon commencé woon nañ léegi dañu dubbu gis nañ càllale léegi imaamu oh, kii eh, eh, voilà mooy riwaay imaam al bi ak Saxiixayni ak Muwatta imaam ah, kii Euh, imaam al abu hurayra radiyallahu anhu mu ne summa mooy am na lu mu njëkk a nettali mu ne summa sarafnaa maa rasulillah mooy bi ñu jógee xaybar ilaa waadil qura ñu daal di dem waadil qura léegi mu nettali mais histoire boo xam ne dinañ ko gis léegi dinañ ñëwaat ci riwaaye yii mais ki gën dugg ci détails yi mooy imaam al waaqidi moom mooy imaam al-Waaqidi xam nañ ne càllaleen wérul ndax moom haddathani dane haddathani Abdurrahman ibn Abdil Aziz an az-Zuhri an Salama an Abi Salama an Abi Hurayra dane haddathani te riwaaya bi moom la imaam al-Bayhaqi am na ci moom solo boo xam ne nii la ko solo mu jaar ci imaam al-Waaqidi imaam al-Waaqidi ah Muhammad ibn Umar ibn Waaqidin al-Waaqidi rahmatullahi alayhi mu ne haddathani nettali na ma Abdurrahman ibn Abdil Aziz sama sëriñ nga Abdurrahman di doomi Abdul Aziz an az-Zuhri mu jële ci imam Ibn Shihab az-Zuhri rahmatullah alayhi an Abi Salamata mu jële ci Abi Salama an Abi Hurayrata mu jële ci Seydina Abi Hurayra Abi Salama ibn Abdurrahman voilà kooku la Abi Salama ibn Abdurrahman voilà taalibe bu mag boobu ñoom imam eh, Abu Hurayra ak ñoom Sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anil jami' léegi mu ne xaraj naa maa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min xaybara ila waadil qura mu ne dañoo génn jóge xaybar kon suñu toog départ ngoog fa lañ ne woon génn nañ fa kon léegi Seydina Abu Hurayra xamal nañu kon ànd leen ak man ma wax leen li xew waaw xaraj naa génn nañu ñu ne nañ génn ànd ak al saxaaba yeeg yeneen ànd ak saxaaba yi ñoom ñu ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi mu ne génn nañu ànd ak yonent bi aleyhi salatu wasalaam min xaybara génne xaybar min départ voilà ila vers destination départ destination de vers ila waadil qura ñu jëm waadil qura léegi nag mu am benn dafa am benn kii bu am bu bu doy waar bu fa xew mu ne wa kaana rifaatu ibn zayd ibn wahb aljudaamiyu qad wahaba li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam abdan aswada yuqaalu lahu mid'amun imaam alwaaqidi mu ne se mu ne si tàllale imaam abu hurayra ne bi ñuy dem fekk rifaa ibn zayd ibn wahb aljudaami moom gisuñu ko doon de tàll càllaleem nag kii wam tarjamaam bariwul ah moo doon Seydina Seydina Rifaa ibn Zayd ibn Wahb al-Judhami doon turam Rifaa di doomi Zayd Zayd di doomi Wahb al mu bokk ci bani Judham ci waa Judham ah imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi nee na moom Rifaa'a bii nii ibn Zayd ibn Wahb al-Juzaami radiyallahu anhu bi muy dégmal di ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa fekk mu nekk fii hudnatil Hudaybiya avant yonent bi aleyhi salaatu mooy bi yonent bi aleyhi salaatu demee Hudaybiya ci sixième année bi bëggoon a umra ji waa Makka ne ko doo umra mu tëb mu dëppal ñu am accord yi ñu amoon dix ans de paix comme niñ ko woon moment de trêve boobu moom ci Rifaa ci la ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam daal di dugg ci l'islam daal di tuub loolu la imaam Ibn Isaaq wax ci Maghazi imaam Ibn Isaaq avant yonent bi alayhi salaatu salaam di dem Xaybar voilà Rifaa ibn Zayd ibn Wahb al-Judaami thumma ad-Dabbi ad-Dabbi am na nag ñooy ad-Dabibi voilà moom mu daal di tuub bi mu tuubee dafa mu may yonent bi alayhi salaatu salaam benn jaam bu mu amoon jaam boobu nag mooy Mid'am la tuddoon moom la imaam euh, ci riwaaya as-Sahihayni bu Seydina Abu Hurayra bi tam jaar imaam Maalik it mu ngi ci Muwatta te ñoom ñépp ci yoonam lañ ko jële imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne bi nga xamante ne nii ci lañ jóge xaybar thumma sarafna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila waadil qura lii version imaam buxaari yi laay wax ni mu ne bi nga xam ne ci la ñu jóge ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam jóge xaybar dañoo daal di dem ginnaaw gi dañoo dem ila waadil qura dem ci dëkk bu naan waadil qura nga xam ne yahuuda fa dëkkoon ñoo fa ëppoon mais amoon nay arab soriwul xaybar noonu mu ne wa maahu abdun lahu yuqaalu lahu mid'amun ahdaahu lahu ahadu bani dibaab seyna abu hurayra wax imaam al buxaari mu ngi ko soloo ci kitaabul maghaazi kitaabul maghaazi boo fa demee di nga fa fekk xadiis bii nii may wax muttafaqun alayhi la imaamul buxaari imaam muslim ñoo ko soloo ñoom ñoom ñu jële ko ci yoonu imaamu maalik ibn anas boo demee ci muwatta di nga ko fa fekk mu kon fekk bi dem waadil qura mu ne wa maahu te yonent bi alei satu mu ngi àndoon ak abdun jaamam boo xam ne yuqaalu lahu ñu koy wax mid'amun mid'am mid'amun mid'am mu ne jaam boobu noonu la tuddoon imaam al-Waaqidi moom moo riwaaya imaam al-Waaqidi comme ni mu ne ci Dalaa'ilun Nubuwwa ni ko imaam al-Bayhaqi solo waaye boo demee ci Maghazi imaam al-Waqidi moom it moom mu ne foofu moom mu kooku jaam boobu jaam boobu abdan aswada la benn jaam bu noir la woon léegi kii ne euh, euh, imaam al-Bukhari mu ne kan moo mayoon jaam boobu mu ne ahdaahu lahu ahadu bani dibaab mu ne ki ko mayoon mooy kenn ci waa bani dibaab yi wax nañ turam mooy Seydina Rifaa mii ñuy gis Rifaa ibn Zayd moom mooy ki nga xam ne moo mayoon jaam boobu la yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne ci la tuub ci hudnatul Hudaybiya ci la trêve de Hudaybiya entre yonent bi alayhi salaam ak kuffaaru Quraysh léegi kon yonent bi alayhi salaatu salaam jaam boobu la àndaloon mu ko doon liggéeyal. mu ne ah, fa baynama huwa yaxuttu raxla rasulillah id jaahu sahmun aair xatta asaaba dalika alabda imaam ah, abu hurayra ci riwaa imaam saxiixayni bi balee mu ne bi nga xam ne nag ci la taxaw di defaral yonente mi aleyi salaatu salaam yi nga xam ne mooy war waayam taxawal ko nee na id jaahu sahmun aair ci la li ñu naan balle perdue bu doon tey mooy flèche perdue flèche perdue moo jekki rek daal di koy dal xamuñu fu mu mooy boo xam ne xamuñ ku ko tiire mais façon juif woon ndax lan lan moo tax ci riwaa imaam al-Waaqidi bi dane fa lamma mu ne abdan aswada yuqaalu lahu midam kon yonent bi alei saatu mu ne wa kaana rifaatu ibn zayd ibn wahb al-juzaami qad wahaba li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam abdan aswada yuqaalu lahu mid'am wa kaana yurahhilu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa lamma nazalna bi waadi al-qura intahaynaa ila yahuuda imaam al-Waaqidi ci riwaayam bu da'if bi mu ne waaye am na yu ko appuyé ndax saxiixayni be gi yépp même chose la ñuy wax te waxu fi loo xam ne euh, dañ naan bon lii nag moom bokku ci non ndax bu ne matu tekkiwul ne moom lu mu man di wax du noonu non du lool de mais comme que dañ koo xamee loolu moom la siiwee moo tax siiwee siiwee loo xam ne baaxul baaxul ndax mooy nit tekkiwul nit koo xam ne par exemple nañ jël exemple nit koo xam ne dafa bari lu muy expliquer expliquer ba tax gaa yi ñu classé ko ñu naan oh saa moom léegi man dama koo classé. dama ko classé man ay waxam yée sawaay nay wax rek mais de lu dugg sama nopp bii génn ci bi ci des mais est-ce que loolu day tekki ne waa ji ak giiru dundam moom léegi lu mu wax rek amatul mais comme que léegi non du lool tekkiwu lool mais sauf que comme que mënuñoo xam ne lii moom moo ciy dëgg lii watul dëgg en tout bu dee càllale moom dañ naan baaxul mais sauf que mën naa riwaay loo xam ne dañ naan lii moom c'est sûr que am na ndax ñeneen a ko riwaaya voilà mais bu doon moom kese dañ ciy def ay point d'interrogation dañ ko dul nangu sax léegi imaam al-Waaqidi mu ne rahmatullah alayhi mu ne comme li ñu wax sànq da doon defaral fi nga xam ne mooy eh, yonent mi alayhi salaatu salaam waayam la ko doon moo ko doon toppatoo mu ne fa lamma bi waadil Qura bi nga xamante ne nii fekk Rifaa ibn Zayd al-Juzaami moo may yonent mi alayhi salaatu salaam jaam boobu tuddoon Midaam mu ne bi ñu àggee waadil Qura nag ñu agsi ci juif yi ilaa yahuda mooy ci juif yi lañ jóge jëm ci juif yi mooy juifu xaybar yi lañ jóge ba noot leen léegi nag ñuy dem ci juifu waadul quraay mu ne wa qadima ilayna naasun min al arab mu ne am ay nit ñoo xam ne ci arab yi lañ bokk daal di dégmal ut siñu mu ne bi nga xamante ne nii ci la Mid'am di defar yaxutu raxla rasulillah di waajal li nga xam ne mooy kiiwu war waay yonent mi alayhi salaatu salaam di ko toppatoo ko yooyu comme ni mu doon def rek mu ne waqad istaqbalat naa yahuudu birramyi xiina nazalna walam nakun ala taabia wahum yasixuuna fi atamihim fa yuqbilu sahmun aairun fa asaaba mid'aman fa qatala imaam al-Waaqidi mu ne bi ñu agsee nag fekk Mid'am di toppatoo comme liggéeyam ni mu doon defal yonent mi alayhi salaatu salaam ak waruwaay bi mu ne ci noonu rek mais brusque affaire bu brusque dañoo bett mais daal gis nga dañoo agsi waadil qura bay teg suñuy bagage rek waqad istaqbalat naa yahuudu bi rami juif yi di ratatat ak ay flèche ak di ñu tiire non flèche yi dàqe fu ne xeej yi dal naka lañu teg suñuy bagage rek dañu je rek flèche yi dal daanaka gars yi dañoo toogoon di ñu surveiller di xaar mu ne walam nakun ala ta'bi'a ñun waajaluñu ko woon xamuñ ne woon ne accueil bu mel noonu lañuy am bu nekk préparé sax suñuy arme wala di ay bouclier ndax bu doon lool duñ doxale nii mu ne wahum diñ ñuy tiire nag yasixu na ñu nga yuuxu ca kaw fii aataamihim ci seen forteresse yoo yële ci seen kaw tabax yi ñu yéeg ñu nga fa di ñu lancer ay ay ay lance ak li nga xam ne mooy ay flèche mu ne ci noonu rek fa yuqbilu sahmun air benn bal boo xam ne xamuñ ci ñoom ku ko tiire daal jëkk rek fa asaaba mid'aman mu daal di dal mid'am jaam boobu faqatala mu daal di koy faat ci saas déggal léegi tegal sa baaraam foofu kon gis nañ mbir mi action bi ni deme demee kon léegi ñu ñëwaat ci riwaaya saxiixayni bi bu Seydina Abu Hurayra ba léegi de toute façon imaam al-Waaqidi it ci moom la ko jële léegi nañ ñëwaat ci riwaaya imaam ah eh, eh, eh, riwaaya saxiixayni bi version imaam al-Buxaari ci kitaabul Maghaazi mu ne bi ko loolu dalee iz jaahu bi muy defaral yonent mi alayhi salaam di ko waajalal Euh, euh, waruwaay ndax wàcc nañ mooy wàcc nañ léegi mu war a waajal bon mooy du ngay wàcc nañ ñu jël gëléem yi mais après dañ koy toppatoo ngir man koo teg fenn nag yu mel nee na id jaahu ci ci noonu brusque la ko dikkal sax mun a air fraîche boo xam ne xamuñu fu mu jóge léegi xam mooy mënuñu ne diw mii moo ko flèche moo ko sànni waaye xam nañ ni ci juif yi la jóge mu ne xatta asaaba daalika al abda ba mu dal jaam boobale di midam fa qaala annaasu nit ñi ne hani'an lahu bish-shahaada aay waay waay bienvenue moom waay aay waay jaam bi ko mooy ñu koy ñu ñuy yéemu ci ay mbiram tamit bon di ko fan ndax koo xam ne ndeysaan yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo la moom nga génn ak moom ànd ak moom ci Xaybar xare ci beneen xare nii ñu daal di lay fàtt hani an lahu waaye bienvenu ngir moom waaye bi shahaada ka kii kii darajaay shahaada gi am ñu koy ñee ñu koy ñee ndax rey yiñ ko rey ci yoonu yàlla fa qaala rasulullah yonent bi alei salatu salaam ne leen bala nafsi bi yadihi inna shamlata allati asaabaha yawma xaybara min almaghanib min almaghanimi lam tusibha almaqaasimu la tashta'ilu alayhi naara ya Allah ya subhaanallah yonent bi alayhi salaatu salaam dégg saxaaba yi naan ko hani an lahu hani an hani an lahu bi shahaada waay waay bienvenue waay waay waay kii ñoo ko ñee waay waay waaye am na darajaay martyr yonent ma lay sarsam ci riwaa imaam al-Waaqidi mu ne kallaa non te loolu moom la imaam ibn Isxaaq ci riwaayam loolu la wax dane fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kallaa walladi nafsu muhammadin bi yadihi inna shamlatahu al-aana la tahtariqu la tahtariqu alayhi fi an-naar kaana ghallahaa min fay'il muslimiina yawma Xaybar Allah imaam albu euh, euh, ibn Isaaq waaw nañ la même riwaaya bi la Thawr ibn Zayd ad moom moo ko nettali imaam Maalik moo ko nettali imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhima ñu jële ko seen Abu Hurayra ci yoo seen yoon ba ci imaam ibn Isaaq ne yonent bi alayhi salaam ne leen kallaa mukk haniyan lahu bi shahaada bi ngeen déedéet déedéet kallaa déedéet wallazii nafsi muhammadin bi yadi waat naa ko man alayhi salaatu wasalaam ki nga xam ne sama bakkanu bopp man sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam di borom bi ki nga xam ne moom sama loxo sama bakkan ci loxoom la ne maa ngi koy waat man alayhi salaatu wasalaam këne inna shamlatahu al aana gis nga yére mooy shamla ab kii la am mbalaan la booy booy gàccoo booy teg sa kaw bu diis lay doon nga koy teg sa kaw bokkul ak burda nag xam nga burda lu ñuy teg sa kaw la mais cham la mbalaan la am yére bu kii bu mag lay doon nga koy teg sa kaw noonu nga xam ne boo ko tegee da lay muur nga teg ko sa mag yi muy wàcc noonu yonent mi alei saatu salaam ne loolu noonu nga xamante ne nii da koo jëloon nga xam ne lam tusibha moo tax ci riwaay imaam al-Buxaari inna shamlati inna shamlata allati asaabaha yawma Xaybara min al-maghanimi mu ne gis nga mbalaan mu diis moom mu jëloon keroog Xaybar jële ko ci butin de guerre bi lam tusibhal maqasim avant ñuy séddale mu daal di koy jël nëbbu ko la tashtailu waat naa ne man alayhi salaatu wasalaam mooy lakk ale yi ci kawam naaran mooy nekk safara mooy lakk ci moom mu ngi nii di lakk ci moom nga loolu mooy <laughs> loolu du ngay gis nii doo ko gis nii mais loolu mu noonu la demee subhaanallah moo tax après dee euh, dund la boo xam ne bu bu bu yéeme la alxayaatul barzaxiya wallahi amrun ajib amrun ajib mbir la mu yéeme mooy nit boo demee ci almeer yi nii sëg yi yi euh, boo fa demee yow da taxaw lépp ne daanaka picc yi ngay dégg ak boo ànd ak ay nit wala ñuy dox alors que am na yuy xew ci biir ah ñi ñi nekk ci biir mais ñu ngi dund ñu ngi dund mais yow yëgoo ci daara li ëpp ci nit ñi yëguñu ci lenn as ah, lëf xanaa ko ko yàlla wan comme na yonent na saaf saaf na ko buur yàlla wane woon ba mu rombee ñaari xabru yooyu ne innahuma la yu'adzaban comme niñ ko tudde woon fan yi ne wat naa ne ñaari xabru yi de seen borom ñu ngi leen di mbugal mooy pourtant yi mu àndal yëguñu ci dara gisuñu ko dégguñu ko moo tax lu garaaw la te loolu am na lu muy niroon mooy nit kuy gént nit kuy gént yow nit mën naa tëdd fii di gént mooy pour rapprocher affaire boobu nga xam nga xaw a naan lu tuuti nit yow mën naa tëdd sawet nii nga toog moom muy tëdd mu tëdd di nelaw mais ci biir gént gi dem na fi New York ay jaan dàq nañ ko fi muy daw wala eh, mu gis lu ko yu ko tiital wala mu kontaan ci benn mbir wala mu nekk ci ci action bu neex neex kontaan am ci mais extase boo xam ne mbégte goo xamante ne ni te pourtant mu ngi nelaw yow yaa ngi toog ci wetam nii yëgoo ko yëgoo ko te pourtant bu yeewoo mooy ressentir bu dee bànneex la ni mu koy ressentir yow nag naan ko nga ne ko kal na mu ne mais léegi nii bi may nelaw mooy da xam ne wax na dëgg ndax yow it dalay dal ñu ni mooy gént moom daanaka ñu nii dal bari na yoo xam ne wax na dëgg te pourtant doo ko ne waxoo dëgg waaye nag xayaatul barzax ya moo gën a nekk dëgg Allah moo tax yonent mi alei saatu salaam ne kallaa walladi nafsu muhammadin bi yadi wat naa ko ci kii loxoy bakkan yu yonent sa sa euh, man Seydina Muhammad nekk ci loxoom inna shamlatahu gis nga yére boobu mooy riwaa imaam euh, Ibn Isa mbalaan moomu nga xam ne <coughs> alhamdulilah moom la jëloon kaana xallaxaa da koo jëloon laata ñuy min fay il muslimin ci li fa jullit ñi mànge woon yow ma xaybar keroog xaybar nga xam ne lam tuqsimu lam lam tusibha al maghanim allati loolu euh, ko woon séddale mu daal di koy jël ci butin de guerre bi loolu la tashta'ilu alayhi mooy lakk ci kawam safara tey kon kooku mënoo ngeen ko ne an lahu bil janna hani an lahu bil shahaada allahu akbar subhaanallah moo tax nit ñi ay njortu kese lañ mën a am loolu moo tax l'islam di tere nga toog di seereel diw naan diw ma ca àjjana xam nga lii nii lii lii budul woon yonent ma lay wax na lii mais kii kii ku ñu waxoon histoire nii ne la moom ab jaam la boo xam ne yonent ma lay nañ ko mayoon. loolu rek loolu rek xéewal man ngaa dund ba dee bu dee dundoo woon jamono jooju doo am lu mel noonu. ka newoon jaam gëm yonent bi salaatu salaam deewaale ci ngëm nga moo gën keneen ku ñëw ci seen ginnaaw ak boo totalisé woon tous les wa awliya du monde depuis après saxaaba yi radiyallahu bari àddina bi tukkee nga boole wàllu yëpp lii ma sa existé jaam bu gëm yonent bi aleyhi salaatu salaam daal faatu dund ak moom gëm ko faatu kooku boo leen raw ñoom ñëpp nga totalisé leen. mooy xoolal ngandum xéewal boobu yow buñ la waxoon loolu ne la waa ji jaamu yonent bi la woon alayhi salaatu salaam ba pare doon ko liggéeyal dem xaybar xare gi ñu fàq ko ci yoonu ci lan ngay wax mais dañ naan waa ji shahid la comme ni ko saxaaba yi waxee ndax tamit moom moo leen jàngal que mbir yi mu ko li waxoon ne man li may àtte mooy li feeñ képp nag koo xamante ne ni danga fay ñëw. ma nga nga fexe mooy nga neex làmmiñ wala nga kii ba fexe ba ma jël àqu di àtte moom wala sa sa moo ko wax de du sama wax de ma àttee jël àqu jàmbur jox na ko ndax yaa ko dàq wax wala yaa fexe daal ba mu kii mu ne na la leer ne loolu noonu mooy ne gis nga loolu noonu <laughs> amul nga naan noo yeneen tibaale sa sa moo jox ma lii nga naan ma na mbaaxu <laughs> non nee yooyu yépp ku mu ko def fekk yow noon nga doxale ndax moom lool apparence bi doonul woon nekk naan ya buur yàlla may ma ma de toute façon ma gis seen baatin di àttee baatin non non non li feeñ li feeñ kese wallahu yatawalla sarair buur yàlla liy nëbb moom moo koy kii voilà moom loolu la woon kon saxaaba yi radiyallahu anhum li ñu gis lañ wax hani an lahu bi shahada ndax ku mel nii mais kenn ginu koo doon shahid ci biti mais mooy la mu waxoon rek inna rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fii ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar wa inna rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar fii ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-janna loolu la ko moom alayhi salaatu wassalaam mu ne nit ki dina jëf jëfi borom waa àjjana ci liy feeñ ci nit ñi ci li feeñ ci nit ñi gis nga mais du li ci feeñ du li feeñ ci buur yàlla ndax buur yàlla moom ya bima fi sudur moom mooy ki nga xam ne al muttali'u ala ki nga xam ne moom mooy xool nga xam ne du deñ di gis li ci xool yi boo camoufler nag ci biir nit ñi yow defal lu la neex mais buur yàlla moom xam na yow yaay kan allahu ya'lamu as-sadiqa min al buur yàlla xam ne ràññee génne ci dëggu ci ki nga xam ne waxul day wax lu wuteeg dëgg kon mu ne nit ki dina jëf jëfu waa aljana ci li ci nit wa huwa min ahlin naar fekk moom ci waa safara la bokk waaye mu wax contraire bi wa ya'malu bi amalin naari muy jëf-jëf waa safara fii maa yabdu linnaas ci ci nit ñi wa huwa min ahlil janna fekk moom ci waa aljana la bokk moo tax l'islam mu ñëwaat waxaat ko di tere nga taxaw di seedeel nit ñi naan diw ma ca àjjana ay way diw ma ca àjjana l'islam day tere lool non parce que yow li ngeen di wax moo tax euh, xam nga wolof yi ñoom ñoo ci ay dégg naa mas naa dégg Seyd euh, Seyd Seydina Abdullah euh, Seydina maam Abdou maam Abdou ibn Haaji Malik radiyallahu anhuma mu koy wax di wax loolu naan yaakaar kese lañu am même kii fekk mu ngi toog ci côté xabru baayam di Seydil Hadji Malick mu ne mën moom mii nii yaakaar kese lañ am ci moom yaakaar gu rafet dégg naa ko ci audio mi dégg naa ko par intermédiaire keneen nettali ma ko tamit waaye audio mi ba ko ko déggee dafa yàgg ndax presque audio yi mu def bu ma juumul de en tout cas li ma ci dajale ni mu baree te presque presque lépp laa déglu lépp laa déglu mais nag sauf que affaire bi dafa yàgg quoi am na nag ku ma ko fàttali daal di ko nettali ma ne lii de dégg naa ko mas naa ko dégg ci moom voilà kon man la ma déggoon xawoon naa ko fàtte mais ginnaa leer mu naan même kii même même Seydil Hadji Malick mooy bàyyam bi ñu denc fii yaakaar képp lañ am ci moom gars yi nag boo ko wax ñu foog ne non loolu moom xaal bu mu tollu la woon waaye non li mu doon wax loolu la loolu la loolu loolu la xam nga wolof dafa naqaree waxal wolof fii mu ne xam nga am nay temps gars yi loolu lañ doon wax loolu lañ doon wax si euh, kii ñoom bu ñuy def lu dul noonu sëriñ bi tere leen ko ñu ne yee eh, sëriñ bi tey dafa tàng de yii tey moom daa xaal mooy wax leen dëgg loolu mooy xaal te bu ñu nee sëriñ bi dafa xaalu mooy lool mooy li mu wax duñu ko def mooy ndax parce que bon tey xam naa bon daa nekk jéyeen moom bon nii la demee quoi dafa tàng nii mais mooy nekkul ci temps normal bu nee temps normal bu ñu tere lii loolu lañ ñoom noonu lañ koy tekkee alors que c'est faux <laughs> ay yi doon wax xam nga meesu moom ak xaraamam ñëpp xam nañ ko mais gars yi am nga wolof moom kam ne mooy sëriñam fekk waxagu ko pour moom garaawul te bu ko waxee mu ne daa nekk ci xaal ay way jëlee man de xaw ma wolof nan lañuy def ak ñoom mooy ñoom ki nga xam ne moom rek lañ mën a déglu mu la wax leen lu ñu dégg lu ñu jàpp mooy gis nga bu téeméeri ustaas ay njaay jóob mo waaye yii ñaar yooyu seen yoon new ci mooy yow gaa yi faale wuñu leen mais sëriñ bi ñu jàpp mbàkke bi wala si bës bu ñëwee ne wax la ustaas ya wax ñu ne sëriñ bi tey dafa xaalu loolu lañu doon wax Seydou El ak si Baye la Cheikh Abdoul Ahad rahmatullah alayhi loolu lañ doon bi bi muy génn di wax affaire comme moom ni mu doon def rek yu bari la ko doon mais loolu mooy sëriñ sax dangay ngay tere mais du da ñëw rek tout le temps yaa ngi di leen wax lu leen neex rek mais fu mu waxee yu mel noonu tere ay mèche ak yenn yi kii xeesal yeeg yooyu bon. jigéen nañ naan tey de moom bàyyi laat dafa aale wa tey saan mu jeex mooy duñu ko def mais loolu yow loo ci man loo ci man laahul mustaan laahul mustaan kon mooy gis nga le loolu maam Abdou doon wax radiyallahu anhu mais loolu ah. mooy yaakaar képp lañu am ndax buur yàlla gis nga buur yàlla dafa fa non ñun damaa foog ne dañoo xamul kan mooy yàlla boo tax tet tet tet wala ya'manu makrallah illa al qawmul xaasirun kenn du am yaakaar ci pexe yàlla lu dul nit ñoo xam ne dañoo perte mais buur yàlla mais gis nga faalewul mooy koo xam ne day def ba pare comme ni waxoon ci xadiisul qudsi boobu <laughs> li muy wax ba jeexale ko dama koy sànni safara wala ubaali dama koy sànni safara te duma faale les conséquences de loolu ma def wala ubaali mooy du faale mais amul dara wala mais déggoo li mu wax ci alxuraan déggoo li mu wax ci alxuraan hein Ah, déggoo li mu wax après lan na ko euh, waaye lu tax kii du mu naan mu ne mu ne ah wala yaxaafu uqbaha gis nga buur yàlla bés bu feen fi mbugalee wala yaxaafu uqbaha gis nga ay conséquences bu mu mbugalee gaa yi ku ma jàpp ci sama jaam yi mbugal la mais les conséquences wala yaxaafoon ku baax buur yàlla lu ko neex képp lay fa'aalul limaa yurid la mais mooy ki nga xam ne lu ko soob képp lay def ay soob na diw diw moom moom loolu amul diw kay mooy fexe koo ku la diw mooy fexe moom li neex yàlla di ko neex mais pas yàlla moom mooy fe di neex li neex diw doo mooy da nit dem ba àgg yonent yàlla yu saa saa doon lañ meloon mooy li neex yàllaa leen neex léegi nag léegi nañ naan voilà yàlla moom lu neex kii rek loolu dañ koy wax noonu mais dëgg-dëgg mooy ñoom dañoo noonu lañ leen noonu lañ mel d'office d'origine ñoom mënuñu bëgg lu wuteeg li yàlla bëgg man dane kon damaa foog ne ñun dañoo buur yàlla jàppoon àddina bi yëpp tàbbal leen safara sànn lii mais wàññiwu ko dara nga naan la tous jàppoon leen ñoom ñépp dugal leen àjjana yi yokku ko naada wàññiwu ko dara wàññiwu ko dara dara dara laa ilaha illa déggoo li wax yam na Abraham law balagat dunubuka law balagat dunubuka anaana anaana sama mu ne gis nga yow doomu aadama bi mu ngi ci arbaina yi noon mawlaaya Abdul Aziz mbay ñoom sëñ kii ñoom Seydina imam du loolu lañ jàng loolu lañ jàngoon ci ak ak ak sëñ loolu lañu sëñ jógaloon jàngal noonu Euh, euh, kii bo arbaina yi de lan 2014 la woon 2014 2013 xaw ma waaw bi ñuy jàngal lool mais lool mu ngi ci woon yegg na aadam ci arbaina yow doomu aadama bi law balaxat zunubuka anaana sama gis nga bu sa bàkkaar yi bari woon bay laal njombox talu asamaan di titiye niir yi dépassé niiru asamaan yi di dem nga dikkal ma te bokkaale woo ma dara xafartu laka wala ubaali ma jéggal la lépp te faalew loolu mais kon mais ñun ba foog ne fa'aalun limaa yurid dañoo xaw a euh, loolu li muy tekki mooy du du du yonent du sëriñ du keneen koo xam ne tax na buur yàlla dina namm dara nga fexe ba lim namm du am noonu amul loolu moom ku la wax lool xamal ne waxu la li jaar yoon am na nag par abus de langage ñuy waxe nga foog ne noo neneen la demee mais lii la demee te fa'alul lima yurid la kon moo tax man ngay waxe nag ci ya moo tax yonent ma la sax sax loolu moo xool moom lii ñu wax da koo tere woon ne day leen wax boo ñëwee bay comme ngay tagg sa moroom wala nga war a wax ci moom lu baax neel man mooy li ma yaakaar te seetalu ko lu du ne dama naan moom il est non pur non kooku mooy li nga yaakaar ci buur yàlla ak li nga ko xame voilà loolu na ndax buur yàlla bëggul kuy taxaw palaasam loo xam ne moom moom moom la ay prérogative am la ab jaam ñëw naan man maay décider lii gisoon nañ ko sax yi imaamul Buxaari yi alayhi kane woon xaritam ba mu doon woo léeg-léeg nga xam ne xarit bi ci da doon te ko ne di defi bàkkaar kese waa ji nag ku baax la woon saa bu gis ko xarit bi meen daanaka fekk ko ci anam yu doy waar ci ci ci mandeek ak yu mel noonu ak bàkkaar topp jigéen yéeg njaaloo yi waa buy wax mais waa ji mere ko ba ne ko yow buur yàlla du la jéggal buur yàlla ne ana mooy taxaw sama palaas naan duma ma jéggal diw jéggal naa ki wax moom miy wax tàbbal naa ko safara jéggaluma ko yàlla kon loolu la bul toog mukk nga toog naan loolu baat mu garaaw la bu ma mës boobu bon j'étais en classe de cinquième collège mais affaire bu garaaw la des fois sama xel da ciy dem am ku ne ma dégg benn ku ne non safara nag dina neex yàlla ndax mais imaginer ña fa nar a nekk te ki koy wax mooy bon euh, bon du koo xam ne du am mii du am mii de ki doon wax lool du am mii mooy du koo xam ne jàngul ku jàng la en plus non seulement non mo moo mais lim dajale ci ci ci ci loo xam ne mooy du ku ndaw te tamit dafa dafa jàng quand dafa jàng moom mais xaw ma mbir mi da ko rëcc xaw ma nal mais affaire bu garaaw la wax que benn safara xoolal safara nar naa xumb wala nar naa neex façon expression bu mel noonu la wax jàppatuma exactement dafa yàgg lool ay foog naa ay bon c'était en l'année deux mille wala quatre-vingt-dix-huit quatre jàpp côté yooyu quoi quatre-vingt-dix-huit jàpp deux mille wala côté yooyu léegi euh, ndax pëjum ba ña fa nara ne après muy cité ay ñoo xam ne pourtant ñu ngi dund ba léegi nii may wax ak yow à ah, lan 7 euh, euh, juillet 2017 ñoom ñu ngi dund te ay jullit lañu ñenn ñi ay jullit lañ ñenn ñi bon këni ñooñu bon pëjum ba nar naa neex mais loolu loolu c'est grave mooy loolu loolu c'est grave loolu c'est ndax nit mais buur yàlla man ngaa def bàkkaar yi gën a rey déggoo li wax leen mais bu sa bàkkaar yi tolloon njombox nga koy tegle muy kawe di kawe ba dépasser juróom ñaareelu asamaan dem ba ci asamaan yi nga ñëw bokkaale woo ma ma daal di lay jéggal wala ubaa lii te faalew ma mais léegi lan ngay xaar koo xam ne jullit la nga ne diw ci pëjom bi safara bi côté boobu mooy lu garaaw la mais tamit nga ñëwit naan diwa nga àjjana boobu it ëppal la ko lan kan moo la ne mu nga àjjana kan moo la ko wax yow li nga man rek mooy lii la doon jëf kan sëriñ bu toll noonu ñun ñëpp moom lañ topp nga nag la non mais ma ne nga lislaam bëgguluk ëppal bëgguluk ëppal gis nañ saxaaba yi ñu ne yonent mi alayhi salaam biñ ne ko hani an lahu bi shahaada mu ne leen ka walladi nafsi bi yadi wala walladi nafsi muhammadin bi yadi inna shamlata allati asaabaha yawma xaybara min almaganimi lam tusibha almaqaasimu la tashtailu alayhi naara wat naa mukk pa hani an lahu bi ñun yonent bi alayhi salaatu salaam de bu fi newoon xam naa ñu bari dina leen wax kallaa ndax ñun ko tëb ñu ne waajaa nga àjjana non loo ci xam yow yow yow koo xam ne li mu reere démb rek boo moyul fàtte na ko nan nga mën a taxawee di jéem a wax ci loo xam ne yow bu dee li nga xam ne yaa ko ab ab vécu la li nga dund nga sa démb sa tay sax boo moyul li nga def ci suba gi fàtte nga ko lan ngay wax ci loo xam ne ñëwagul xamoo ci dara nga naan diwa nga àjjana mukk mukk dara xamoo ci dara xamoo ci dara man nga ne nag ñun de yaakaar nañ ne ak lim doon def te moom lañ koy ñaanal que mu buur yàlla daal di ko yóbbu àjjana loolu la moo tax ci euh, kii aqida taxaawiya bi wala nashhadu li ahadin jannatan wala naara comme lu mel noonu la wax imam at-taxaawi rahmatullah ci aqidaam bi mu ne te ñun waa muy wax su muy wax lan aqida waa ahlu sunnati wal jamaa bi nga xam ne nee na ci la imaamu abu xanifa an-Nu'man ibn Thabit radiyallahu ta'ala imaamul fuqaha nga xam ne imaam Shafi'i nee na kullul fuqaha iyaalun ala Abi Hanifa waaw moom imaam Abu Hanifa borom ngir bu mag bi moom lañ naan mooy imaamul a'zam imaam bu mag bi ndax moom mooy imaamu fuqaha yi boroom xam-xamu fiq yépp mooy seen imaam. moo tax imaam Ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi naan faqih bu ne fuqaha yépp njabootam lañ ku ci nekk am nga loo xamante ne nii njukkeel goo xam ne yoreel nga ko imaam Abu Hanifa fayoo ko Allahu akbar fekk muy lim ne lii mooy aqida boobu ci la ne woon te mooy aqida ahlu sunnati wal mu ne te ñun duñu seedeel kenn ne mu nga aljana waaye du duñu seedeel kenn ne mu nga safara dañuy bàyyi seen mbir ak buur yàlla te di leen ñaanal nit koo xam ne sax ak chrétien la woon ñu xam ko mu nekk chrétien mu génn àddina ñun dara leeruñu fan la dem ndax dara leeruñu këne ba muy génn àddina tuub na est-ce man da ne nit ki dina jëf jëfu aljana ba dara desewu ko ak aljana lu toll ni diraa loolu yonent ma lay saab saab waxu ko mu def defu aljana daal di dem aljana lool mën naa xew ci biiru dundam laata bien avant muy génn àddina mais man na bàyyi ba dernière seconde laata muy génn àddina mais mu tuub waaw laata muy egg fi nga xam ne buur yàlla dootu fa nangu tuub mais man na tuub ñaata nit moo ñoo loolu dal masuñoo def daal dara masuñoo julli masuñoo woor masuñoo saraxe masuñoo def dara te gis nañ ko bu yàggul gis nañ ko bu yàggul mais